أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين النحو الميسور kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi insha allahu taala bi weesu mooy naxu alma ay alman almaysuur an almaysuur mooy grammaire allégée ñu doon topp téere bi bi weesu jataay bi weesu ci ndimbalal suñu boroom jeexaloon nañ annaatu muy adjectif boobu nga xam ne mooy melal li nga xam ne dañ koy melal loolu gisoon nañ ko ba amoon nañ exercice yoo xamante ne nii ci ñu ngi tolloon tamarine série d'exercices yoo xam ne quatre la woon quatre exercices yoo xam ne ñeent yoo xam ne insha allahu taala moom lañu war a corriger tey après tey nag comme ni ñu ko waxe woon tey ñu war a gis xuruful atfi xuruful atfi mooy quatorzième cours ci ni mu tërale téere bi cours yi tey moom lañu war a gis bu soobee yàlla xuruful fi nag xuruf mooy plurielu xarf xarf mooy araf moom la wolof naan araf mooy lettre xuruful atfi atfi yi mooy yi nga xam ne dañuy leen di utiliser dañ leen di jëfandikoo ngir boole ñaari mbir bu ma nee moodu ñëw na ak ibra ak boobu loolu xarfu atf la bu ma nee jaa muhammadun wa ibrahimu wa boobu mooy xarfu atfin loolu xarfu atf la mooy araf boo xamante ne nii day boole li jiitu ak li li topp ci moom mooy ne bu ma nee jaa a dikk na muhammadun muhammad wa ibrahimu ak ibrahim léegi ibrahim bi ma dugalee wa diggante muhammad ak Ibrahim bi ma dugalee wa seen diggante day tax Ibra Muhammad ak Ibrahim ñoo bokk àtte ñoom ñoo jëf-jëf ji jaa dikk na Muhammadun Muhammad xam nga bu may woon foofu rek loolu phrase bu clé bu bu baax la bu ma ci yokkee wa ak Ibrahim Ibrahim mooy tamit loolu comme si dama ne woon Muhammad ñëw na Ibrahim ñëw kon nga gis ne loolu noonu ak boobu muy wa e ñu koy wax kii de cordination yooyu ci français loolu mooy xarfu fin bu dee yu bari ñu ne xuruful atfi léegi muy joxe définition mu ne almaatuufu walmaatuufu alayhi mooy ne pour nga booy jàng nag xarfu atf mooy kii de cordination yi comme e wala ak ci wolof mooy dafa am loo xam ne foog nga xam ko mooy almaatuufu mooy li nga xamante ni nii day tofu tofu mooy liy succédé li nga xam ne day mel ni lu wéeru ci lenn wal maatuufu yi mooy li ñuy wéeru ci kawam mooy li ñuy booleeg moom mooy almaatuufu mooy ataf ataf mooy comme bu comme si bu ma yoroon benn charrette ma takk charrette bi nii charrette bi saa ma def ci chari euh, charrette bi noonu ma ñëw fas wi jël fas wi mooy daldi liñ naan takk ci wolof ñu bu ne euh, gone si ngone si eh demal takk fas wi yow mooy demal nga jël charrette bi nga jël fas wi nga fexe ba takk ko ci charrette bu ko defee dañuy ñëw rek mën a dawal alic aca affaire bi mën a dem léegi nag atfu ak matuuf ci foofu dañu naan fas wi wi nga xam ne moo war a xëcc charrette bi moom mooy maatuuf nga gis ne kon moom mooy xëcc moom mooy moom mooy ñëw kon après charrette bi moo jiitu moo tax tubaab yi naan la la bul bul bul teg bëf yi bul mettre kii euh, bëf yi avant charrette non cha bul mooy contraire bul teg charrette bi chariot yi ak charrette bi bu charrette bi bu mu jiitu bëf bi ndax ñoom loolu mooy fas rek ci ñun mooy ne nag wi fas wi war a xëcc charrette bi mënoo jël charrette bi teg ko ci kaw teg fas wa ca gannaaw moom mooy loolu du ko mën a xëcc almaatuufu ak alma walmaatuufu alayhi buñ jëlee ci misaal yuñ jëloon charrette bi ak fas wi xëcc charrette bi almatuufu foofu mooy mooy fas wi ndax moom moom mooy xëcc waaye almaat ndax moo euh, moo jiitu wal maatuufu alayhi mooy li nga xamante ni nii moom bu dul woon moom li jiitu du xëcc du ko mën a xëcc ndax bala nga ne nit a ngi xëcc dara mooy loolu dafay nekk loolu nag di fa nekk nga xam ne il faut mooy jiitu ñu man koo xëcc boole kook li ci des muy fas wi li jiitu moom lañ naan almatuufu alayhi mooy li nga xamante ne ni fas wi ci lay sukkandiku ngir man koo xëcc léegi nag fas wi moom lañ naan almatuuf yaakaar naa ne misaal boobu dina gën a leer mu joxe définition nag ñu ñëw ci nan la joxe mu ne almatuufu walmatuufu alayhi mu def nuqtataani deux points pour définir pour joxe lan la mooy joxe maanaa bi lan lay tekki mu ne ismaani ñaari tur la ndax dañu ne almaatuufu mooy toujours comme mooy tur bi jiitu comme li sànq bi ma nee jaa dikk na muhammadun muhammadun wa muusa foofu muusa par exemple kii ma nu tuddati léegi ni nañ ñëw ci exemple yi nañ wax d'abord li mu wax ismaani mu ne kon al ma'tuufu muy ma'tuuf wal ma'tuufu alayhi ak li nga xamante ne nii mooy ma'tuuf alayhi dinañ ñëw ci lan lay moom lay joxe nii mu ne ismaani ñaari tur la tawassata baynahuma xarfun min xuruufi al atfi yusamma al awwalu ma'tuufan alayhi wa thaani ma'tuufa ñu répété waat ko almaatuufu walmaatuufu alayhi nuqtataani ismaani tawassata baynahuma xarfun min xuruufi al-atfi bayna qawsayni mooy entre parenthèse lii may wax entre parenthèse la ko def lii ñëw nii yusamma al-awwalu maatuufan alayhi wa thaani maatuufan wala maatuufa mu ne kon almaatuuf wal maatuuf alayhi ismaani ñaari tur la ñuy nekk <coughs> alhamdulillah mu ne tawassata baynahuma dina nekk seen diggante ñaari tur yoo xam ne seen diggante day am luy nekk diggante ñaari tur yi comme li ma waxoon Muhammad ak Ibrahim bu doon phrase bi dama ne jaa a Muhammad ak ib jaa a Muhammad Ibrahim saa ma def dara seen diggante mooy ne loolu mooy ñun li ñuy wax nag du loolu mooy ne il faut diggante ñaari tur yi am lu nekk seen diggante moo tax mu ne ismaani ñaari tur la ñuy doon tawassata baynahuma dina diggale dina nekk seen diggante xarfun benn xaraf min xuruufil jarri ci arafu min xuruufil atfi bokk ci xarafu atf yi mooy xaraf yi nga xam ne ñoom ñooy permettre atf mooy coordination coordination mooy le fait de coordination de coordonner voilà de coordonner deux choses mooy le fait nga boole ñaar yoo xamante ne ñaari mbir bu ma nee Moodu ak Ibra Njaga ak Yaasin xar mi ak bëy bi mbote mi ak tëf si loolu loolu lañuy mooy damay boole lool nag di tax may boole ak bi e ci français di ak ci wolof di wax ci kii ci arab loolu moom la ñuy wax xarfu atfin dinañ ñëw ne du moom rek am na yeneen mu ne kon définition bi mooy lan mu ne kon almaatuufu alayhi almaatuufu ak walmaatuufu alayhi ismaani ñaari tur lañ yoo xam ne seen digg digg ñaari tur yi mooy il duñu kolewu Muhammad Ibrahim il faut am benn wa bu nekk seen diggante wala fa xuruful atf yi comme ni ñu koy gisee après mooy il faut benn nekk seen diggante ci xaraf yooyu léegi nag ñaari xaraf yoo ñaari tur yooyu nga xam ne daa am benn xaraf buy nekk seen diggante di leen boole bu njëkk bi moom lañ naan naale yi alayhi moom la ñuy mooy li ñëw après ci moom la sukkandikoo ngir ñu man koo boole mooy ñu man leen a boole ndax bu ma jëlee ñaari sër yoo xam ne dañoo dañoo dañoo wuute ma bëgg leen a ñambaas jël benn sër bëgg koo ñambaas ci beneen il faut mu am sër boo xam ne mooy sëru cosaan bi mooy jiitu comme que xëy na euh, tissu bi ma yor matul ma jël beneen nag yokku ko ci boobu ma ci li li mu li nar a fekk si na ñu yokku ko ci moom lim nar a fekk si moom lañ naan maf ma'tufun alayhi ndax ci moom la ñuy wéeru ngir ñu man ko tailleur bi wala kiy njàmbaas ndaw si njàmbaas moom lay jël ngir mën a ñambaas sër bi mooy lim ci nar a dolli wasaani bi ci tegu nag mooy loolu sër bi mu ci yokk di ko ñambaas boobu lañ naan maatuuf mooy ci ci ci exemple charrette bi kon charrette bi mooy maatuufun alayhi fas wi mooy maatuuf ndax fas wi ci charrette bi lay sukkandiku ngir mën am lum xëcc bu fa charrette bi new loon buy daw day daw noonu rek ci air bi kon loolu mooy définition bi mu ne al taabi'un lil ma'tuufi alayhi fil i'raabi mu ne al ma'tuufu mooy li nga xam ne dañ koy ataf mooy li nga xam ne dañ koy boole moom la ñuy booleeg li ko jiitu mooy tur bi jiitu waxuñu ko mooy tur bi ñëw après loolu lañ naan tur bi ñëw après mooy al ma'tuuf taabi'un day topp lil ma'tuufi alayhi liñ koy booleel mooy tur bi ko jiitu alayhi fil i'rab yi ci wàllu i'rab mooy fil i'rab yi mooy bu dee tur bi jiitu dañ ne jaa muhammadun kon ibrahimu laay wa ibrahimu laay wax bu ma nee marartu bi muhammadin léegi nañ dindi ibrahim ndax dafa am cas particulier pour mu gina a leer nañ jël Rachid bu ma nee jaa dikk na muhammadun muhammad wa wabi ma dugal naa ko mooy xarfaatu yi rashidun laay wax ndax mu xam muhammadun kon yi rashidun laay wax bu ma nee marartu bi muhammadin wa din ndax lan ndax mu xam ma muhammadin kon din laay wax loolu la bëgg a wax ne la maatuuf bi mooy deuxième nom bi day day ànd ak day xool day copier nom bi ko jiitu bi ñu ko booleel bu dee damma lañ ko maas muy maska lonku moom it maska lonku lañ koy maas bu dee tanwin la mooy dañoo doubler maska lonku bi da moom it noonu lañ koy maase bu dee kasra la mooy ci suuf lañu ko maas moom it ci suuf lañ koy maas bu dee fatxa la fatxa lañ maas matuufan lay mooy tur bi ko jiitu moom maatuuf bi mooy tur bi ñëw après e bi wala wa bi wala ak bi moom dañ koy maas comme ni nga xamante ni noonu lañ maase tur bi ko jiitu loolu la loolu la loolu lay wax ne al maatuufu maatuuf bi kat mooy tour deuxième tour bi ñëw après taabi'un day topp aji topp la lil maatuufi alayhi ci li nga xamante ne nii moom lañ koy booleel fii inraab bi ci wàllu bi nga xam ne bu changé rek bu niñ commencé vocalisation bi bu bu changé rek moom day changé bu ñu ko vocaliser fatha mooy bu ñu commencé moom day nekk fatha bu ñu commencé kasra mu nekk kasra buñ commencé damma mu nekk damma loolu la lay wax léegi nag mu ne la mu lay jox xuruful fii lan la mooy léegi nga ne ma waa léegi est-ce que wa moo am mooy kii de coordination yi comme e est-ce que e rek moo am ci arab mu ne déedéet am na yeneen moom laa lay wax nii mu ne la xuruful fii hiya mu ne xarfu atfi yi nga xam ne moom la ñuy utiliser ngir di boole ay ñaar comme Moodu ak Ibra Cheikh ak Njaga saag bi ak bëy bi ainsi de suite mu ne yooyu nga xam ne moo tax may mën a boole saag bi ak bëy bi bëy bi ma ne ak loolu mu ne la moom la lay wax nii ñaata lañu mu ne xuruful fii yi kon hiya ñoom arafu atf yi kat yii lañu wa wa bi moom lañ wax sànq sànq ba lee exemple yi jël yépp walla al waawu mooy wa e boobu dina ñëw dina joxe bu nekk dina joxe exemple mu ne sans général wa li muy tekki en général mooy e comme liñ ko waxe sànq mu ne exemple bu wa jaa al muallimu wa tilmiidu jaa a dikk na al muallimu bi jàngalekat bi wa tilmiidu ak ki muy jàngal muy élève bi muy kiy sàkku xam-xam mooy ne kon fii nga gis ne leen moo boole maître bi mooy jàngalekat bi ak ki kii jàng wa bi moo leen boole mooy jaa a dikk na comme ni waxoon sànq jaa a muhammadun wa rashidun bii jaa a dikk na al comme que al muallimu dañoo am al kon ak tilmiiru il faut mu am alif ak laam sauf que ta xuruuf ci xuruufu shamsiya la bokk moo tax duñ ne al tilmiizu comme ni waxe waxee al muallimu ndax bu njëkk bi bu nekkee Euh, défini di ci topp day nekk défini bu nekkee euh, indéfini mu nekk indéfini lool moo tax mu ne jaa a dikk na almuallimu maître bi wattil miiru ak élève bi biy jàng kon foofu ban xarafu atf lañ fa gis mooy kii bi wane de coordination bi boole ñu gis mooy e mu ne beneen am na beneen xarfu fu muy fa alfaa u fa fa mu ne fa moom li muy tekki ci français sens général am mooy et day tekki e comme et bi ñu gisoon sànq mais tamit day tekki et puis et puis et puis bu ñu dajal bu ñoo xam dañ ko boole et mooy ak et puis daanaka wolof tamit mooy yu mel noonu day jafee tekki et puis daal ci français mais bu ñëwee ci exemple mooy ne euh, ndax fa mooy ne mbir mi day gaaw mooy dañoo xam nga bu ñu nee jaa a Ibrahimu wala nañ jël exemple jaa al muallimu mooy jàngalekat bi ñëw na wat tilmiidu ak élève bi mooy ne til mooy ne seenum ñëw mën naa bañ a nekk ñoo ñëwandoo mooy ne moom bu ma ne comme comme ñu toog ñu ñu am benn rendez-vous am koo xam ne moom nekku fa woon mais mu woote téléphone moom moo war a superviser affaire yi mu woote téléphone di laaj ndax nit ñi ñëw nañ ñi war a ñëw ma jël téléphone bi mu ne ma ndax nit ñi ñëw nañ ma ne ah Moodu de ñëw na ak Ibra xam nga wax ji ma ne Moodu ñëw na ak Ibra cela ne veut pas dire que ñoom ñëwandoo mooy ne daal Moodu ak Ibra ñoo ñoom ñëw nañ ci rendez-vous bi ñeneen ñi gisaguma leen mais ñoom ñii ñoom ñëw nañ mooy ne Moodu mën naa nekk moo njëkk a ñëw après Ibra ñëw. mooy ñu toog man na ñëw 15 minutes après Ibra ñëw léegi waa ji laajte woote ne est-ce que nit ñi ñëw nañ mu ne waa Moodu ñëw na ak Ibra xam nga loolu tekkiwul ne ñoom ñoo ñëwandoo loolu mooy ci wabi alors que fabi taf ta te wabi tamit man na mën na tekki tamit ne ñoo ñëwandoo mooy ne léeg nag pour nag ñu gën a wane ne ñoo ñëwandoo ñoo ànd mooy dañ ciy dugal ma ànd bu ma ne woon jaa al muallimu wa tilmiizu ma'an mooy ne élève bi ñëw na ak maître bi ak maître bi ak élève bi ma'an ànd ñoom ñaar bu boobaa moom amatul ndax ma'an bi moo may wan ne kon nii ñoo dikkandoo sauf que wa moom moom manoo cee xam ne moom manoo cee xam ne ñoo ñëwandoo léegi mooy mën na nekk ne kii dafa ñëw après ba as as diir as ndiir keneen ki ñëw kon loolu mooy wax léegi fa kon ñu ngi woon ci fab yi mu ne e lay day tekki e ak et puis et puis fab yi mooy ne day bii nag day gaaw mooy de suite mooy ne kii dafa dugg rek keneen ki dugg mooy ne dafa mel ni liñ naan emboîter le pas mooy ne waa ji day dugg rek ci français mu ngi mel ni dafa toppoon ci ay tànkam mooy ne dafa dugg même pas deux secondes wala une seconde dafa agsi rek keneen ki agsi mel ni daal ñoo àndoon nekk ci ginnaaw mel ni waa ji da ko da dafa dugg rek kii dugg si bu boobaa fabi mooy épuis boobu ñuy wax léegi mu ne exemple labistul jawrabayni fal xidaayni labistu sol naa al jawrabayni ñaari kawas yi mooy ci samay tànk fal xidaayni ci saase bi ma solee kawas yi rek damaa sol dàll yi gis nga mooy liñ doon wax ci français emboîter le pas mooy ne da gis ne xam nga lii mooy dafa successif amul ñu naan fii boo ko gisee rek da ngay xam ne mooy dañu topp summa ida shaa an mooy euh, euh, li alxuraan waxoon fa aqbarahu boobu mooy bu ko reyee rek bu yàlla reyee jaamam bi rek fa aqbarahu ni mu gën a dañ koo war a suul mooy ne waruñu fee nekk di def ay comme ni euh, karcaan yi di def nga xam ne ñoom dañuy exposé léegi sax jullit ñi dañ koy def di jaay comme bu président génnee àddina ñu jël po kooram exposé ko ci benn musée wala benn euh, kii euh, centre bu mag bu ko defee ñépp di ko ziyaare xam nga loolu moom mi loolu moom moom jëfi yéeféer yi la jullit du ko def ñun nag moom ñooy roy dàq xamuñu dara te teg ci yooyu ay bàkkaar yu mag la yoo xamante ne nii ndax yaa ngi nirooloo nu ñoom te yonent bi sallallahu alayhi wasallam woon na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp kuy niru niruloo ay gaay moom yéen a yem moo tax lool comme foofu summa mooy bi naan fa ak aqbarahu euh, fàtte naa li jiitu fa ak aqbarahu boobu day wane ne kon nit bu génnee àddina dañ ko war a gaaw toppatoo ngir denc ko que ñu bañoo tey di ko fi bàyyi di xaar ay bés bu rafet ndaan naan comme que alxames la génn euh, àllarba nañ xaar ba alxam guddi aljuma yooyu kenn du ko def mooy ne nañu ko gaaw jébbal boroomam loolu la fa boobu tamit noonu la moo tax ci fii nii mu ne labistu exemple mu joxe labistu sol sol naa aljawra bay ni ñaari kawas yi falxidaa ay ni ci saase rek ma teg ci samay dàll mooy comme si may ñibbi ma ñëw fenn summi samay dàll ak samay kawas ma dem di ñibbi sol kawas yi mooy bu ma ñëwee ba tàggoo ba ñi bu ma solee kawas yi rek damay sol dàll yi voilà rek dugal ci bot yi loolu mooy labisu sol naa aljawra bay ni ñaari kawas yi fal xidaa ay ni nga gis ne fabi mooy day successif day ànd ak action bu njëkk bi fii nag nga gis ne aljawra bay ni comme que deux duel la deux lii boog ñaari la ñaari kawas kon fabi bu ñëwee te waxoon nañ leen matuuf day ànd ak matuufun alayhi bu dee du euh, ñaar lañ mu nekk ñaar bu dee benn mu nekk benn bu nekkee lu bari mu nekk lu bari bu dee al mu nekk al mooy défini bu nekkee indéfini mu nekkee indéfini moo tax bi mu ne labisul jawrabayni rek mu teg ci fal falxidaa ay ni ay ni ay ni mooy ñaar sol naa ñaari kawas yi ni mu gën a gaawe ma teg ci ñaari sama ñaari dàll yi mu ne bokk na tamit ba léegi ci xuruful atf yi nga xam ne ñoom lañuy utiliser ngir boole ñaari mbir summa mu ne summa ensuite mooy tekki ensuite ci français mooy ensuite mooy après léegi du ñëw ci exemple dina gën a leer mu ne misaal amsila ci amsila yi summa sallamtu ala man bi yamini summa ala man bi yasaari sallamtu nuyu naa ala man bi nii ci ñi ma féete ñi nekk sama côté ndejoor sama côté droite sama côté main droite ñi ma féete ndejoor ñoom de nuyu naa leen summa bi ma leen nuyoo ba pare ala man saar yi ma nuyu ñi nekk sama côté càmmoñ muy gauche nga gis ne kon mooy dañu taf mooy ne kon bii moo jiitu lii day wane ne étape par étape la mooy ne ndax bu ne nuyu naa ñi nekk gauche doora nuyu walla doora mooy summa summa doora nuyu man bi yasaar yi ñi nga xamante ne nii ñoo nekk sama càmmoñ nga gis ne summa moom moo boole man bi yasaar yi ala man bi yasaar yi ak ala man bi di ala man bi yamini ak ala man bi yasaari suma moo nekk seen diggante moo leen boole sallamtu ala man bi yamini summa ala man bi yasaari loolu mooy summa mu ne la ba léegi am na beneen ci xuruful atf yi muy aw mu ne aw moom mooy tekki u nga xam ne moom ci phrase affirmative lañ koy dugal u u mooy walla bu ma nee irkab sa moom exemple bi mu joxe irkab sayyaaratan aw farasan irkab waral yéegal sayyaaratan mooy duggal sayyaaratan oto aw farasan wala nga war fas mooy choix la mooy walla loolu mooy aw moom ci xuruufu naat fii la bokk moo boole lan moo boole oto ak fas wi dana la yéegal oto bi ci oto bi jëlal oto oto n'importe quel oto daama walla nga jël walla nga war fas waral oto walla nga war fas mooy duggal oto la ñuy wax ci wolof bu leer duñu wax waral oto ndax arab irkab lay wax yéegal léegi mu ne la ba léegi am na ci xuruful atf fii am mu ne la am moom uu uu la mais moom ci phrase interrogative lay nekk mooy uu xam nga uu njëkk bi mooy walla mooy choix la mooy dama ne la defal lii walla nga def lii alors mais nag am am moom moom moom moom laajte la moom ci laajte lay dugg alors que aw moom mooy dama laa tànnloo bu ma nee idhab ila faransa aw ila nimsa idhab demal ila faransa demal France aw walla ila Nimsa Autriche mooy yaay xool soit nga dem France wala nga dem nga gis ne phrase affirmative la alors que beneen am bu dee am nga xam ne bu dee ci français ou tamit lañ koy tekkee moom moom ou boobu moom interrogative la frase interrogative mooy phrase boo xam ne dañ fay poser question ci lay nekk mu ne exemple hal ishtarayta kutuban am aqlaman hal ishtarayta mooy ndax jënd nga kutuban ay téere am wala boog aqlaaman hal ishtarayta ana ndax jënd nga kutuban ay téere am aqlaaman walla boog ay bic nga bind nga nga nga nga jënd xam nga loolu laaj la mooy bu ma nee na euh, euh, yow am mbuus nga jënd wala aw euh, ab der mooy dama laa laaj ab boobu mbuus wala ab der wala ab der lan nga bëgg lu xonq wala lu ñuul loolu laaj la bokkul ak wala bu njëkk bi bu ma nee yéegal fas walla mbaam bokkul ak bu ma nee laa lan nga bëgg lu weex wala lu xonq mooy fii dama laajte alors que fële laajtew ma bi nga xam ne moom laay laaj laajte am la am moo fay nekk comme ci exemple bi mu joxe misaal bi mu joxe halishtarayta kutuban ndax jënd nga ay téere am wala boog ak laa man ay bic nga jënd mu ne la ba léegi bokk na ci xuruful jar yi euh, xuruful atf yi bal mu ne bal moom mooy tekki plutôt walla au contraire walla tamit day tekki mais mu ne mu lay jox exemple maa qaama sa'idun bal xalilun maa taxawul de jógul taxaw sa'idun du sa'id moo moo taxaw bal waaye ki taxaw nag li fi nekk moom ki taxaw xaliilun xaliil moom moo taxaw xaliil mooy dañ naan ibraayim xaliil tur la maaqaama taxawul sa'idun sa'id bal li fi nekk kay ki taxaw xaliilun mooy xaliil nga gis ne kon sa'idun ak xaliilun bal moo nekk seen diggante moom ci xuruful atfiya la bokk léegi nag mu ñëw ci i'rab léegi am na remarque waa bu mu def ci suuf mu ne remarque on trouve en français la ko def fii on trouve souvent des phrases qui commence par un wa mooy wa e bi ou un fa mooy ne lañ lire français bu pare mu ne remarque on trouve souvent des frances qui commence par un wa ou un fa ce ne sont pas huruful atf mais servent à marquer le début d'une phrase et ne se traduisent pas en français loolu mooy remarque bu njëkk bi nañ njëkk ci moom mu ne on trouve souvent des phrases qui commencent par un wa ou fa mu ne léeg-léeg dina di nga gis di nga fekk ci yenn euh, jumla yi muy ci phrase yi di nga ci fekk mu commencer mooy début phrase bi rek nga gis benn wa ci kanam comme wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa xam nga foofu aaya boobu wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wala wa qaala nuuxun rabbi laa tadar ala al ardi min al kaafirina dayyaara xam nga loolu wa boobu jiitu mooy wa qaala nuux mu ne la loolu nag du xuruuful atf moom bokkuñu ci xuru ndax boolewul ñaari mbir am na nag comme bu ma nee comme bu ma comme may jàng benn euh, téere xadiis wala ay téere yoo xam dañ ci dajal ay ñu nekk ci benn bunt mooy continuer comme bu ñu nee ñu jël xadiis mu njëkk bi bu dee buntu sax dañoo euh, intitulé buntu xadiis bi baabul aaniya par exemple bunt bi jëm ci wàllu ndab ay récipient alxaafid raximahullah ibnu xajar bu ne an abi uh, an xudayfata bni lyamaani radiallahu taala anhuma xam nga an la commencé ndax début la moom mooy commencé mais xadiis bi ci topp bu yaay maymuna wala boog yeneen yi nga xam ne ñoo ñëw moo xam bu abdullah ibnu abbas bi après ak uh, salama ibnu al bi muhabbaq uh, boobu da ngay gis mu ne wa an ibni abbaasin wala wa an abdillahi bni abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaal qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida dubiral ihaabu faqad tahur xam nga foofu mooy ne wa boobu dalay wax ba boobu nag wa boobu mën na tekki moom li muy tekki foofu mooy wa ba léegi maa ngi lay indil ay xadis ci buntu bii nga xam ne ci laa nekk muy buntu muy buntub lan ndab yi di jël jëlal xadis yoo xam ne maa ngi koy jële ci sang-sangu yi muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag ki ñu indil xadis boobu bu njëkk bi sayiduna xudayfa ibn al yaman radiallahu taala anhuma moo ñu ko indiloon ñuy dem di dem di dem ba ci biir ñu gis beneen xadis boo xam ne ci biir bunt bi ñu ne wa an ummi salamata radiallahu taala anha comme loolu jëlee nañ ci suñu yaay ummu salama léegi wala an maymunata wala an ibni abbasin wala yooyu wa boobu ñuy dugal mooy ne ba léegi nga gis ne day moom day coordonné li jiitu woon mooy xadis bu njëkk ba ak yi topp saabu bu ñëwee rek danaan waan waan waan mais dalaa bëgg a wax ne xuruful art fii niñ ko gisee nii nga xam ne day boole par ñaari tur du kaaboobu ñun ci lañ nekk moo tax remarque bi mu ne la da ngay gis yenn phrase yoo xam ne day commencer waaw mooy da ngay ñëw phrase bi commencer waaw comme ni ñu waxee woon sànq wala mu nekk waaw boo xam ne du xuruuful atf du mais waawul qasam la wal asri innal insaana la fii xusr wa boobu saar bi moom la commencé mais wa boobu pour coordonner moo ko fëndi mais waawul qasam la waawu waat la pour waat la wallaahi comme bu ma nee wallaahi kon loolu lay wax fii euh, mu ne la dangay fekk ay phrase yoo xamante ni dañuy commencer léeg-léeg ak benn wa wala benn fa mu ne nag yooyu nag ñu harfu atf mais dañuy dañ leen di utiliser mais servent à marquer le début d'une phrase et ne traduisent et ne pas en français mais ñoom li ñuy jariñ mooy ngir day wane na rek dañuy commencer phrase bu bees mais kenn du leen traduire boo doon traduir ci en français danga naan moom dañ ne kenn du ko traduire loolu mais da ngay gis ne bu dee ci cas yi ñu wax sànq comme ci xadis yooyu yu mel noonu loolu mën nga koo traduire mooy en français en général sax duñu ko traduire mais euh, moom la lay wax nii mooy ne bu ma ñëwee wax xadis bu njëkk bi bi ci tegu mën naa bañ a wax e ñëw rek indi bi. pour mais nga xam ne wa boobu bokkul ak wa bii nga xam ne day boole ñaari tur sauf que à vrai dire moom tamit day servir foofu boole ndax dalay wan ne xadiis yi ni ñuy nii ñoo bokk moo tax mu lay defal waa waan waan saxaabi diw waan saxaabi diw waan bu buntu ba jeex bu buntu ba jeexee ba ubbi beneen buntu dootul commencer wa day ñëw rek ne an jëlee nañ ci kon loolu mooy remarque bu njëkk bi mu ne beneen remarque al atf peut concerner aussi de verbes mu ne atf léeg-léeg mu boole ñaari verbe ñaari euh, verbe man na peut concerner aussi deux verbes mu ne mooy atf man na ni muy boolee ñaari tur man nay boolee ñaari verbe tamit mooy ñaari action jëf comme mu ne al alimu man alima thumma amala alaalimu boroom xam-xam dëgg bi tax ñuy wax boroom xam-xam buñ nee boroom xam-xam loolu lañ ci jublu mooy man mooy ka nga xam ne de alima dafa xam ba pare summa ba mu xamee alima dafa xam d'abord summa ginnaaw gi amila mu jëfe la mu xam nga gis ne alima mooy xam savoir connaître ak amila li leen boole mooy lan mooy summa mooy ne mooy kon xam-xam bi moo jiitu mooy dalaa bëgg a wax ne du ne ci ñaari ñaari tur rek la mën a boole mais man na boole ñaari phrase ñaari verbe comme bu ma nee xaama jaa wa waqafa jaa muhammadun wa waqafa mooy ne muhammad dafa dugg ba pare taxaw lool nga gis ne kon jaa bi ak waqafa ñaari verbe la yoo xam ne wa bi moo leen boole léegi nag ñu ñëw ci i'rab muy joxe comme niñ analyse mu ne daxala rashidun wa karim daxala dugg na rashidun rashid wa karimun ak karim loolu la ñuy analyser mu ne daxala comme niñ defoon da ngay jël bu nekk nga teg ko fee analyser ko daxala mu ne fi'lu madin mabni daxala de verbe au passé la verbe passé la mabniyun mooy boo xam ne masque bu mujj bi du changer du du walbatiku di nekk daxalu daxali daxal déedéet daxal la rek kon fi'lu madin verbe au passé la mooy verbe la jëf la joo xam ne dafa weesu rachidun mu ne fa'ilun marfu'un bi dammati fa'ilun mooy aji jëf-jëf ji mooy ki jëf-jëf bi sujet ji marfu'un bi dammati moom ñu ngi ko rafaawe damma mooy masque lonk nga xam ne moom lañ ko maase loolu mooy li ñuy xàmneewe ne lii sujet la mooy damma lañ koy maas mu ne wa wa bi xarful atfi mabniyun moom xarfu atfu la mooy xarfu atfu la mooy yi boole araf la boo xam ne day boole mab ni yun moom it niñ commencé mooy wabi duñ ne wu wala wi déedéet war mooy du changer karimun mu ne ma'tufun ala rashid marfu'un bi dammati mu ne karimun karim nag moo koy analyser ma'tufun ala rashid moom lañu moom mooy moom lañ taqaleeg rashid moom lañ bu ñuy booleeg rashid ci wabi wabi moo leen di boole coordonnées marfuun bi dammati moom tamit damma lañ ko rafaa lu tax ñu ma rafaa ko ndax rashid bi jiitu damma la kon moom noonu la ñu koy maase beneen bi ñuy analyser bi mu analyser mu ne ra'aytu muhammadan wa nabilan ra'aytu gis naa muhammadan muhammad wa nabilan ak nabil tur la mu ne booy analyser tamit mooy da ngay jël ra'aytu analyser ra'aytu ra'ay euh, analyser muhammadan analyser wa analyser nabilan mu ne kon ra'aytu fi'lu madin mabni ra'ay bi ra'ay fi'lu madin mooy verbe la boo xam ne au passé moom it mabni la bi mooy fa'ilun damirun mabniyun moom mooy sujet bi ay tu kan moo gis tu man damirun moom damir la yiñ gisoon gisoon nañ ko mabniyun moom it maskam bi tu boobu du changer muhammadan maf'ulun bihi mansubun bil fatha muhammadan moom maf'ulun bihi mooy complément d'objet direct moom la jëf ji dal kan laa gis muhammad mansubun bil fatha di moom ñu nga ko nasab mooy dañ ko maas fatha wabi mu ne wabi xarful fi noonu lañ koy analyser yi ñu gis yëpp boo ñëwee danga naan xarful atfi mu ne xarful atfi mabniyun moom it du changer ni ñu commencé nabilan mu ne maatuufun ala muhammadin mansuubun fil xat bil fatxati moom dañ koo booleeg moom lañu booleeg muhammad maatuufun ala mansuubun bil fatxa dañu koy maas moom fat fatxa ndax lan moo tax ndax muhammadan nabilan moom fatxa lañ maas bi jiitu kon moom it fatxa lañ koy la maas léegi mu ñëw ci tamarin exercice yi mu ne daa xarfaat fin waxaat ko da xarfa atfin wa ma'tuufan munaasiban fil amaakinil xaaliyati da tegal mooy tegal fattal xarfa atfin jëlal xarfa atf nga teg ko wa fan ak tur bi nga xam ne mooy ñëw après tur biñ koy booleel ndax tur biñ koy booleel moo ko war a jiitu ban boo xam ne nag day favorable day day day dëppoo ko waaw day dëppoo fil amaakinil xaaliyati day dëppoo ak tur bi ko jiitu waxoon nañ la bu tur bi ko jiitu nekkee indéfini at fu mooy maatuuf biy ñëw après mooy tur bi ñu koy booleel lay nekk indéfini bu nekkee défini mu nekk défini bu nekkee ñaar mu nekk ñaar bu nekkee yu bari mu nekk yu bari benn mu nekk benn bu ñu commencé fatha nga maas ko fatha bu ñu commencé kasra moom da koy topp ci loolu moo lay wax ne jëlal xarfu at fu nga teg ko ci anaakinul xaaliya mooy dafa def ay pointillés yoo xam ne foofu yaa fay def xarfu yaa fay def tur bi topp ci tur biñ koy booleel mooy biy ñëw après wabi mu ne la mu ngi nii phrase yaa ngi yaxrujul waladu mu def ay pointillés yaxruju dina génn wala mu ngi génn al waladu gone gi après mu def ay pointillés yow yaay xool loo fay def ban ban article ci yooyu nga xëy da kii yi nga fay def ak ban tur ngay def foofu boo xam ne day ànd ak tur bi jiitu mooy alwaladu après mu def yeneen pointillés ci kanam sabaaxan yaxruju day génn alwaladu xale bis après mu def ay pointillés foofu pointillés yooyu fa ngay def atf bi mooy moo xam lool yaay xool araf ba nga fay def ak tur ba nga fa war a def sabaaxan suba mooy gone gi day génn léegi yow yaay xool diggante boobu nan nga fay def ci xarafu atf yi ngi gisoon ak benn tur boo xam ne day topp alwaladu loolu yaa koy def beneen phrase bi akala aliyun at tufaaxata akala lekk na aliyun ali tur la mooy ali ci wolof at tufaaxata pom bi après mu def ay pointier pointier bu njëkk bi bi topp ci tufaaxa ak walad boobu nag xarfan at fu la war a doon mooy ci araf yi coordonnées coordi coordi servir de coordination la war a doon après loolu nag ca ngay def beneen tour boo xam ne moo war a topp moom mooy moom la ñuy boolee tour bi jiitu bu mujj bi mu ne hal zahabta ilal madrasati après mu def ay pointillés après mu def point d'interrogation ba ca fin ba hal zahabta ndax dem nga ilal madrasati ca école ba après mu def ay pointillés yow yaay xool ban xarfa ak benn tour nga fay def mu def point d'interrogation bi foofu beneen exercice bi mu ne bayyin xarfal atfi thumma dbut xarakata ma lawnuhu ahmar bayyin leeralal xarfal fi ana ban lan mooy xarfu atfi bi fii man mooy arfu atfi bi bi nga xam ne moom mooy tax ñuy boole ñaari mbir yi ñaari tur yi wala ñaari phrase yi ana ban la mooy yaa koy wane yaa koy moo xam da nga koy souligner da nga koy souligner wala nga def benn ronron daal wala nga tiire def ñaari souligner ñaari trait ci suuf ngir wan ni moom la xarakata summa ginnaaw gi bi nga wanee xarfant fi bi mooy ban summa but xarakata ma lawnu ahmar li nga xam ne nag moom couleur rouge la yor léegi yow yaay jël ban masque moo fa war a nekk nga masque bu dee sujet la nga xool sujet nañ lañ koy maase mooy ki jëf-jëf bu dee complément d'objet de rek mooy ki jëf ji di daal nga xool nan lañ koy maase bu dee tamit du loolu yow yaay xool nan lañ koy maase mu ne la mu ngi nii daxala dugg na rashi rashi après mu def daal yow yaay maas foofu daal boobu couleur bu xonq la yor yow yaay xool nan ko koy maase fakar yi daxala dugg na rashi rashi après daal ñëw mooy tur boobu rek fa après tout juste kar après miim yow nag miim boobu noonu moom moom dafa ruuj ci téere bi yow yaay xool nag nga koy maase fil fas après laa bi ñëw lam fil fas après laam bi ñëw laam boobu tamit yaay xool nan nga koy maase beneen phrase bi sallama far yii sallama nuyu na far yii après daal ñëw far yii daal bi yaay xool nan nga koy maase moo far yi ñoo taqaloo tur la daal alal mualli après miim ñëw al mualli après miim bi ñëw yow yaa xool miim bi nan nga koy maase mooy ne Farid nuyu na jàngalekat bi wattil mii ak ki nga xamante ne ni ak wattalaa mii bo après mu def zaal zaal ñëw après miim bi mooy wattalaa mii ak ñi nga xamante ne nii ñooy jàng mooy Farid nuyu na maître bi nuyu na tamit élèves yi sallama Farid yii daal ñëw yaa koy maas alal mualla miim ñëw yaa koy maas ñëw yaa koy ginnaaw bi nga wanee ana xarfu atf bi ban la bu mujj bi ishtaral fallaaxu euh, waaw boobu moom yàq naa ko wax naa ko bu dee déglu nga rek di nga xam ne boo seetloo wax naa sax niñ koy maase mais ishtara jënd na alfallaa cultivateur bi baykat bi après xaa ñëw ishtara alfallaa après xaa ñëw yaay xaa boobu yaay xool nan nga koy maase baqara après taa ñëw baqara ak taa bi ñoo taqaloo yaay xool taa boobu nan nga koy maase aw naaqa après taa ñëw aw naaqa taa bi ñëw taa boobu tamit yaa xool noo koy maase fi suu après xaaf ñëw fi suu après xaaf ñëw xaaf boobu yaay xool na noo koy maase mooy ishtaral fallaa après xaa bi ñëw mooy ne baykat bi da dee jënd na baqara après taa ñëw mooy jënd na benn nag aw wala boog naaqa après taa ñëw wala boog benn gëléem fi suu après xaaf ñëw mooy ci marché bi baykat bi jënd na benn nag walla benn gëléem ci marché bi loolu ginnaaw bi nga wanee ana xarfu atfi bi ban la nga maas xaa bi ci fallaa après ak taa ci baqara après ak taa bi ci naaqa ak xaaf bi ci fi assuwu après xaaf boobu beneen exercice bi mu ne rakkib jumlatan bil kalimatil aatiya mu ne rakkib formel jumlatan ab phrase bil kalimaatil aatiya ci baat yi di ñëw mooy jëlal baat yi nga jëfandikoo ba ngir nga forme phrase mooy nga créer phrase bu baax mu ne lii la baat yi lii la allaha allaha wannabi ya allaha ak waaw wabi allaha benn baat la wa benn baat la annabiya benn baat la atian benn baat la yooyu ngay jël nga boole leen allaha mooy nii mu ko binde nii boo ko boolee nii baaxul allaha mooy yàlla wa mooy e annabiya mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam atian mooy toppal xam nga boo giiwee nii allaha yàlla wa ak annabi yonent bi sallallahu alayhi toppal loolu phrase boobu jubul ci araab léegi yow yaa xool na nga koy formuler ba mu jub te doo jël beneen baat di ko ci boole baat yi rek ngay utiliser léegi exercice bu mu mujj bi mu ne arib ma lawnuhu ahmaru mu ne arib analyser ma li nga xam ne law lawnuhu couleuram ahmaru dafa rouge naa leen wax bu rouge comme ku yorul téere bi nga dégg ko taallamtul quraanal karima wal xadiisa fil madrasati mu ne taallamtu jàng naa alquraana alquraan alkarima bu màgg bi bu tedd bi wal xadiisa ak alxadiis alxadiisu nabawi sharif mooy xadiisu yonent bi jëm ci tradition prophétique fil madrasati ci école bi mu ne la léegi yow. analyser li nekk en rouge li nekk en rouge mooy lan alquran alkarima wal xadiisa taalamtu jàng naa li nekk en rouge mooy doo ja yow taalamtu kon doo ko analyser lii di ñëw ngay analyser alquran alkarima alqurana alkarima wal xadiisa ñetti yooyu mooy benn ñaar ñett ñeent yooyu alqurana ak alkarima ak wabi ak alxadiisa loolu ngay analyser comme ni ñu ko gisewoon sànq ci daxala rashidun wa karimun ak raaytu muhammadan wa nabilan loolu mooy exercice yi ngir bii di ñëw léegi li ci tegu muy beneen façon boo xam ne ba léegi ci am naatu lay dugg ndax boo gisee même al xuruufu naat fii maatuuf yi ñuy wax ñoom dañoo dugg rek ci cadre am naatu dañoo xaw a niroo naatu mooy comme adjectif yi ñu waxoon nga gis ne fii du adjectif mais ay tur yu bokkul lañu mais bu bii nekkee singulier bi ci tegu day nekk singulier bu nekkee ñaar mu nekk ñaar bu nekkee pluriel mu nekk bi ci topp nekk pluriel léegi nag ñuy ci loolu lañ nekk ba léegi ci lancé boobu mu ne ak attaabi'u bii lu jar xam la mu ne attaabi'u mooy kiy toppee ndax arab dafa am almatbu'u mooy ki ñuy topp ak attaabi'u kiy topp léegi nag kiy toppi attaabi'u moom la ñuy gis fii mu ne attaabiu ñaari point mooy day définir mu ne ismun yatba'u isman madhkuran qablahu fil i'raab fi i'raabihi attaabiu nuqtatayni wala nuqtataani ismun yatba'u isman madhkuran qablahu fi i'raabihi mu ne attaabiu liy toppe ismun tur la boo xam ne yatba'u day topp isman beneen tur mazkuran qablahu boo xam ne dañ koo tudd amaa moom fii i'rab bi ci wàllu i'rabam mooy nu mu mel rek noonu lay mel lii ñu ngi ci ma'tuf ba léegi ak yooyu te naat tamit ci la mooy naat ak ma'tuf ñoom mooy ne ñoom ñooy ak tabi'a ndax ñoom dañuy toppe boo gisee naatu moo doon adjectif xam nga adjectif bu ma nee une maison blanche Blanche dafa topp maison bu ma nee Moodu ñëw na ak Ibra Ibra dafa topp Moodu mooy Moodu ak Ibra yooyu mooy Ibra dafa topp Moodu Blanche it day topp weex day topp kii bokk kër bu ma nee kër gu weex weex gi lan la topp kër gi mu ne la nag mooy nekkoon kon ismun tur la boo xam ne yat baaw day topp isman beneen tur mazkuran qablahu boo xam ne dañ koo tudd avant moom fii i'rabi yi ci niñ koy i'rabi mooy bu bu ñu commencé fatha tur bi ci topp biy toppaate moom moom it fatha lañ koy maas bu ñu maasee bi ko jiitu kasra moom comme li ñu waxoon sànq ainsi de suite ndoroy topp mu ne min at-tawaabi' min at-tawaabi' bokk na ci topp nuqtataani an-na'tu mooy adjectif comme ni ñu waxoon kër gu weex bay buñ ne rajulun jamilun loolu naat la mooy un beau garçon euh, beau day topp garçon boo ne woon garçon rek dinañ xam mais beau rek boo nee beau noonu mooy ne il faut pour mu am sax ñu ne beau garçon kon mooy garson beau day topp garçon loolu adjectif la wan maatuufu maatuuf tamit mooy comme biñ gisoon sànq jaay mu muhammadun wa rashidun rashid day topp kan moom day toppe ci taabin rek day topp muhammad ñooy ci i'rab yi bu dee comme que rashidun lañ wax muhammadun ngay wax naatun comme ni nga ne woon sànq rajulun jami rajulun jami lun loolu la lay wax fii ne la day topp da koy topp ci i'rab léegi mu ne la an naatu exemple naatu mooy exemple yi nga xam ne day toppaat te mu nekk naatu joxe nañ ci léegi mais nañ jël moom lim joxe comme exemple mu ne daxala dugg na rajulun karimun nga gis ne mu ne la lun bi ak mun bi il faut ñu ànd ndax karimun day topp rajulun kon rajulun nu ñu ko maase rek fin bi noonu la ñuy maase karimun ci fin bi comme que lun la kon mun ngay wax bu doon lan lan ngay wax daxala dugg na rajulun benn góor karimun goo xam ne góor gu tedd la mu ne exemple almatuuf ra'aytu tilmidata wal muallimata ra'aytu gis naa ak tilmisata elew bu jigéen bi jàngkat bu jigéen bi wal muallimata ak jàngalekat bu jigéen bi lan moo tax nga ne fii ana topp bi fan lay feeñe mu ne ra'aytu tilmisa ta wal muallima ta ta ta nga gis ne fat xalañ maas bi jiitu kon kii toppaate muy al muallimata nga xam ne moom mooy ñëw après tur bu njëkk bi mooy ak tilmisata muy élève bu jigéen bi moom day ànd ak moom ñu bokk li nga xamante ne nii noonu lañu leen di maase kon xam naa tey dañuy yemani noonu ndax bii di ñëw ñu ngi war a gis al mudaafu wal mudaafu incha allah mooy lool annexion al mudaafu wal moom lañu war a gis bii di ñëw loolu mooy comme bu ma nee këru moodu buntu kër gi